parce que xadiis yonent bi alei satu salaam bi mu naan yi euh, chrétiens yi ñoo juifs yi ñoom dañoo dañoo def ay pàcc mooy def ay ay ay ay division seen biir ba mu mat soixante onze soixante dix yépp safara lañ jëm benn kese moo ciy mucc waaw chrétiens yi def ñoom it ay pàcc mooy ay division ba mat soixante douze hein soixante-douze pàcc soixante-douze kuréel ah ay doctrines yu wute ay wute ci seen diine gi ba mat soixante-douze mu ne ñoom ñëpp soixante-onze yépp safara lañ jëm kenn rek benn bi kese mooy mujj mu ne nag sama xeet dinañu diviser wu ci soixante-treize divise ay ay ay doctrine mooy ci ay ay ay pàcc mu ne ñoom ñépp safara lañ jëm ba mu des benn mooy al firqatu naajiya ak naaj naajiya mooy kuréel bi nga xam ne ñoo ñoo mucc waaw ñu laaj ko mais ñoo ñooy ñan mu ne mooy ñi fi nekk ñi nga xam ne buñ ñëwee ñooñu ñu mooy ñi mucc ndax ñoo jara laaj kat ñoo ñoo jara xam yow soixante-treize soixante-treize lañ wax la yonent ma ne saab saab wax mu ne 73 kuréel yépp ñoom ñépp safara lañ jëm bam des benn kon mooy 72 yow doo fi nekk naan ko mais 72 doo ñu ko limal yonent bi alei satu salam loolu amul njariñ li am njariñ mooy wax ñu kan ana benn bi nga ne moo mucc ñooy ñan bu ko defee ñun ñu fexe bokk ci ñoom ne mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ma ana alayhi wa ashaabi waaw ñi nga xam ne ñooy mucc ñooy ñi nga xam ne ñooy teg seen tànk ci li ma nekk nii nii man alayhi salaatu salaam ak sama saxaaba yi waaw ñun ñoo ñoo ñooy mucc la ku ñii lu mucc léegi nag dangay gis gaay yi <laughs> moo tax gaa bind ci wàllu al al al milal wan ne xal da gis gaa dañuy jël mooy ci yoon yeeg ak ak pàcc yeeg yoon yeeg bon kuréel yeeg différent kii yeeg ah ak yoon yeeg ja jaaruwaay yeeg gaa ak seen division yi da gis ñuy bind léegi di kale di ut ay nit. naan ñoo kuréel sàngam première ñoom mooy jël ñoo xam ne dañ naan ñoom ñooy 72 yi ñi réer waaw commencé di remplir nag case 70 dañuy teg 72 cases cases di remplir jël leen kuréel sàngam mu ngi ci biir case yi benn ramp ñuy def noonu ba 72 yi ñu ne ñoon ñoo ñi réer ah waa koy bind moom fi mbokk moom moom moom mujj moom loolu moom <laughs> waaw waaw moom fi mu bokk moo jub alors que mbir mi man naa bañ a sax demee noonu waaw déedéet ta bu boobaa dinañ gis non imam imam Ibn Taymiyya rahmatullah alayhi non non non vraiment foofu dafa leeral affaire yi waaw ci lañuy gisee ñun nit ñi ni ñu mën a xatale yërmande yàlla waaw la yeneen ci ma lay saab saab kaw kaw ba mbéewaloon ci biir jàkk ji tuur ndox ci biir jàkk ji hein mu mu ba mu ne ba mu ñaanee allahumma waaw irhamni wa muhammadan wala tarham ba'dana ahada waaw <laughs> ne buur yàlla waaw yàlla nag ma yërëm man ak seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ñu yërëmee nag ba pare bul yërëm kenn après ñu ñaar non tëjal sa buntu yërmande man daal la kaw kaw man la araab yi ak seydinaa muhammad daal sallallahu alayhi wa sallam ñun yërëm boo ñu xasee yërëm nag bu ci booleeti kenn bul yërëmati kenn après ñu ñaar yonent alayhi salaam dégg ko ne ko ne ko déet laqad hajjarta waawoy ngóor si sëñ bi déet waaye borom sëñ bi déet yow yaa ngi xatal yu laatu yu waatu de lu yaatu ha inna rahmati wasi'at wasi'at kulla shay suñu borom ne sama yërmande ji <laughs> dafa daj bëgg koo yebale ci moom ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko luy loolu <laughs> sa ñaan bi moom yow yaa ngi xatal yu yaatu mooy ñu nit noonu lañ fi newee ah ñun moom suñu action yépp suñu dox ak yi yépp xatal luy laatu la ngërëm ma yow yërmande yàlla ju yaatu ji nga bëgg koo yemale ci sa tariixa yow <laughs> këne yow sa waa tariixa rekk a mucc te ci te te kiy wax loolu ka tariixa ba mu bokk am na ci ñum exclure ah. parce que jàpp na ne ñoom ginuñu moom bu doo dem tiijaan la daan bon ñun tiijaan Tiwaawan lañ kon nag bon tijaanu ñaseen bi mooy waaju mel noonu waa ah, noonu lay mel da koy xaw a minimiser ak tamit wane ne bon même bu dee mu ngi bon ci famille tijaan yegg la bokk c'est bon mais dese naa nekk ci le plus bon quoi parce que ñàkk ko jokkoom te waawoon gii sa waay problème la taaleem bi bi pare hein mooy vice versa mooy xoolal kooku yërmandey buur yàlla ni mu ko xatale ci benn tariixa mais waxuma la ci benn tariixa mais ci benn néeg boo xam ne ci ñenn ci ndongaay sëriñ bi Seydina Cheikh radiyallahu anhu ah, mu daal di koy tënk moom ci ci ci foofu ne mbir mi fii la yem ah mooy nga gis ko koo gis noonu boo demee boo demee feneen noonu ku nekk jàpp ne moom fi nga jokk mooy fii la mbir yi ne waaw ñiy jokk ci sëriñ diw en tant que murid moom du dara ah gars na lañ fiy bàyyee weer jant wu ne wu ne fàng ñuy topp lëndëm te ñépp ñoo ñoo bokk tariixa bi kat nee nañu ñoo bokk yoon wa nee nañu waaw mooy xoolal rek ñun ni ñu mën a xatale ba moo tax man bu ma nekkee murid gëm ne jàpp ne gars yi mooy ñee xalaate noonu waaw ñi nga xam ne ñoom dañoo dañuy xatal yërmandey buur yàlla ak ni mu yaatoo jàpp ne fii mu ne képp koo xamante ne nii yow fii mu ne doo xidmaal sëñ bi radiyallahu anhu que ne yow fii mu ne sànku nga même boo amee xam-xam kii waa ji ah ku baax la waaye amul tawféex amul tawféex mooy la <laughs> mooy newul sëñ bi loolu mooy la wala du taalibeem wala nekkul moom bon duñ ko gis muy waxtaane moom di di nekk ci téereem di sonn ci ay kiiwam kon waa ji moo parce que mënuñoo wax ne waa ji xamul dara te waa ji du jàmbaar comme que sa waay day dem jàkk bëgg alquran bëgg sunna ñoo taxaw ne waa ji baaxul. am na nag ñu kan na su moom ñoo xam ne ñoom dem nañ banaan naan waa ji ñii dañoo sànku ci surface yi lañ ne. seen yii ñuy def nii seen alxuraan yeeg seen xadiis yii ñuy jéem a jàng du leen jariñ dara parce que seen bi loolu foo ko gis xool ni ñuy inverser raisonnement bi yow kay dangaa waroon a wax ne mais seenu bëgg alxuraan ak seenu bëgg sunna moo tax même buñ waxul ci seen bi dara ñoom ñoo bokk yoon waaw mooy yoonu yonent mi alayhi salaatu salaam waaw wa xayrul milali millatu ibrahim alayhi salaatu salaam waaye wa xayrul hadi hadyu sallallahu alayhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaw yoon wi gën mooy yoonu maam ibrahim te boobu la ko suñu boroom ne ko toppal waaw thumma awxaynaa ilayka an ittabi' millata ibrahima xanifan wa ma kaana min al mushrikiin ginnaaw gi ñu wax yu la yow seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne la toppal kan ah yoonu seydina ibrahim abul anbiya al xaliil ah alayhi ridwaanul jalil ah alayhi salaatu wassalaam alayhi salaatu wassalaam mu ne toppal yoonam mooy xayrul milal mooy yoon yoonam mooy yoonam mooy yoonu yoonu yonent gën tëralin wi gën mooy yonent bi salaatu wassalaam yoon wi gën mooy alayhi salaatu wassalaam nit ki bëgg loolu nga looloo doon raisonnement bi mane man de ibaadu bii moom bon manuma ne nag c'est vrai que moom du màggal gëmu ko sax jàpp na ne sax lu bon la <laughs> waaw du gàmm du lii moom cant yii yépp du ci def dara en plus mu jàpp na ñun ñu réeralañ loolu benn affaire mais boo gisee nit ki nga gis ay mbiram mais koo xam ne moom ci alquran kese lay sonn affaire hadis xool lu muy def di xool est ce que lii muy def lu mu nar a def xool lan la ci yonent ma lay saabsaab wax mais kooku boo ko bëggul parce que bañ naa bañ naa bañ dafa bañ màggal si rek. wala jàpp ne màggal yëfi réer la ko loolu loolu est ce que mooy faire poids ci kanamu la mais fairul poids fairul poids. koo xam ne moom moom li ko ñox mooy lan la yonent ma lay sa san doon def mais kooku da nga ko waroon a sopp bu baax xam nga temps yële ñu ko doon wax hein waaw temps yële yi wax nañ ko fi gars yi c'est simple waaye ji nga xam ne mooy ba ñuy gis affaire u euh, tarjama sayyidina al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu gisoon nañu mel nii waa ji nga xam nee na gàmmuwul que moom li ak gàmmuwul parce que yonent mi alayhi salaam masu koo def benn saxaaba masu koo def les trois premier siècles yi yonent mi alayhi salaam wax ñoo gën ah kenn masu ko cee def moom mu ne duma ko def parce que ñoon defuma ko mais yow kooku boo ko taggul teg ko ca kaw fonk ko ndax yàlla tax même bu dee yow da ngay gàmm mais kooku danga ko war a yëkkati ca kaw fonk ko vraiment bëgg ko bëgg koo xam ne fu ñu ko takk weesu na ko parce que non waa ji am na loo am loo xam ne wallaahi bëggoon naa ko am nag mais nit koo xam ne moom ak mooy ngëm yàlla yóbbu na ko ci moom lu mu déggul lu mu gisul yonent mi alayhi salaam def ko saxaabaam yi def ko salaf yi def ko du ko def mais kooku kay moom la ñuy mu mais yow moomu lool nga waroon def mooy yow noonu nga waroon a mel noonu waroon a mel man nga ne dëgg la man de loolu la mais nag gàmmu am na lu koy wane loo xam ne fu ñu ko mën a sukkandikoo ci ci xadiis yooyu loolu yow yaa ko defal sa bopp mais moom moom loolu fekku ko ci moom li mu laajee mooy est-ce que yonent ma lay sarsam doon na ko def yow nga ne ah ay la yooyu masu koo def de mas na koo digle dégg ngeen benn xadis bu wax ne yonent ma lay sarsam nee na ngeen kii ñu ne ah loolu moom benn xadis amu ci boo ji dégg ñu wax la mawdu la waxuma xadiis bu da'if ñu naan càllale ba moo diw moom saay eh, kasirul xatalaat non mooy mawdu la dañ koo créer a bépp xadiis boo dégg mu naan gàmmu sàngam gàmmu niiwa gàmmu gàmmu leen kii leen loolu noonu loolu xadiis mawdu la c'est un xadiis fomenté de toutes pièces masula am masula am xadiis bu bees la boo xam ne parce que comme xadiis nag <laughs> mooy lépp loo xam ne lu ñu askale la yonent ma saar ci wax ci jëf ci description portrait physique wala moral loolu lépp xadis la mooy waaju taxawoon tay fii créer benn xadis loolu dañ naan xadis la mais xadis mawdu mooy loo xam ne dañ koo fomenter de waaw dañ koo fomenter dañ koo créer amul waaw léegi yow kon waa ji ne la yow ah kon yow yooyu yëpp amoo kan ban saxaaba nga dégg en plus waa ji la defe nga ne yow bu baaxoon mos diñ ci jiit Seydina Abu Bakar <laughs> radiyallahu anhu ak ngëneel yi ñu ciy wax yëpp bu ci amoon nga foog ne saxaaba yi dinañ xam loolu di ko bàyyi au minimum xanaa sax dinañ gàmm bokk benn yoon ci seen dund te kenn masu ko ci def taabi'in yi nga xam ne li ñu xëre woon ci topp yiw xam lan la fi yonente ma ne sam bàyyi lan la saxaaba yi doon doxe masuñu koo def mais waay waay ay la yëwén man ñooñu laay topp comme que daal li ñu def laay def bu ma kenn dugal ci ay di def loo xam ne masuma ko ñoom masuñu koo def mais kooku ko mais kooku boo ko fonkul kan ngay fonk kan ngay fonk kooku ëskey waa jooju ngëm yàlla moom fi ko yóbbu kooku kay dangaa war a kontaan ci moom même bu dee ne yow partage opinion boobu mais taxul nga war koo mere wala naan waa ji sànku na wala waa ji def na nii moom it beneen côté bi waxoon beneen côté bi moom it le fait mu ne gaa yépp sànku moom itam problème la ci moom waaw problème la ci moom it waaw parce que moom problème am mooy est lépp luñ ne yonent bi alayhi salaam masu koo def rek mooy def ko daa xaram est-ce que lépp luñ ne saxaaba yi masuñu koo def rek mooy def ko daa xaram loolu it moom question la buñ koy delloo moom ibaadu bi waaw mais mooy euh, pour wax la rek gis nga ni ñu tëjee yërmande yàlla ni ñu ko ni ñu ko xatale moo tax imaam Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi foofu muy leeral ne ay yi noonu la def képp koo xam ne daal yow da ngay jël say sa sëriñ wala sa seex teg ko samp koo ne waa ji moo fi ne ku ko ku di ci ànd ak moom ñoom ñooy firqatu naaji ak naaji ñooy ñooy ñooy kuréel bi rëcc ñi ci des ñépp sànq loo xam nga ne demeewul noonu bu insha allah buñ àggee foofu nañ ko wax léegi buñ ñëwaatee ci <laughs> wàllu kii. li imaam Ibn al-Qayyim mi wax mooy taalibeem waaw imaam Ibn al-Qayyim taalibe imaam Ibn Taymiyya wax nañ la moom moom loolu daanaka ngay njëkk a xam ni imaam Ibn al-Qayyim moom moom moom moom moom waaw <laughs> vrai un grand moom kay daanaka moom de toute façon mooy son son plus célèbre taalibe waaw imaam Ibn Taymiyya son plus célèbre taalibe mooy imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhima waaw fier ci nag di de revendiquer fu mu ne moom moom moom naa lu xayib am lu xayib waaw mais gars yu exceptionnel lañ ndax ñoom seen moom côté xam yu xam-xam moom vraiment buur yàlla jox na leen ci loo xam ne xam nga am na fii mu ne rek am na ñoo xam ne dañuy mer waaye waaye lu tax muy tudd imaam ni tey mi lu tax duñ ko tudd alaysa min a'immati diin du ci boroom xam-xamu diine yow kooku li mu liggéey ci diine ji wax ma sa benn sëriñ yow bu ko fi def néew na ko tudduwul ma nit boo xam ne def na liñ def ci diine ji xoo koo xam ne xamaloo ko len mooy xamaluñ ko leneen lu dul diine lu dul xam-xam bu leer naññ boo xam ne même bu dee ànd moom même ñi àndul ak moom ci boroom xam-xam yi ci lenn masaa'il yi ñooy reconnaître demal al imaam al hafiz ibn bi muy def di wax ci moom laa est-ce que est-ce que ñoom da dañu d'accordoon ci ci ci ci ci doctrine yëpp moo non am na wuute mais daanaka kii non li mu wax ci moom te ñépp loolu la yow moom boo moywul yow yow yow yow indil ma kenn rek ci ñi nga xam nii indil ma rek sa gaay ngay balballoo fii nii nii nii indi fi kenn siteel ma waa yi ñu woo ko mu taxaw ñu xool. boo mayul jàppam sax dëppoowul ak jàpp yonent mi aleyhi salaatu salaam wal iyaadu billaah kook nan nga ko mën a tëkkalee kii les fanatisme mooy parce que dañee dañoo dañoo lan dañoo tënk dañoo bëgg tënk yërmande yàlla ca groupe ba ma bokk waaw ñun nag tënkuñu suñu bopp ci yooyu xam-xam lañu ne xam-xamu diine gaay boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo yulli seen dañoo seen coono buur yàlla tàggat leen ngir xam-xam bi ñooñu moom kenn manu tere ñuy wax ci loo xam ne ñoom def nañ ci liggéey bu mag lu dul na dinañ leen cité insha allah buñ leen xamee wala taa ko am na ñeneen ñu ñeneen ñu bari ne ñu bari lañ boroom xam-xam yi daan naka boo yow bari nañ ñu wax ci yii mais da tànn mënoo tout le temps ku nekk nga wax ko sinon ko duñ fi ma sa jóge duñ fi ma sa jóge buñ ñëwoon dañuy def ah commencé ci ñoom ay imam a sori ñu gën a lu ñëw rek ñu téere wax na ci ay wa nañ ci dem nañ ni non loolu day jafe te mu loolaa mbir mi waaw am na ñoo xam ne nag dañ cee ràññeeku moo tax imaam Ibnul Qayyim da ngay gis imaam al-Hafiz reprendre lu ci li nga xam ne moom la def ci Zaadul Ma'ad waaw parce que téere bu barkee la bokk waaw moom lañ ne nii di gis waaw kon ay arrêtons notre aveugle gi ñu newe gis nga nit boo bëggee am xam-xam foo fekk xam-xam jël lii al al ilmu daal dàllatul mu'min aji ngëm yàlla ji moom li réer li muy seet mooy xam-xam mooy li réer li muy seet mata wajadahu axada foo mu ko trouver na ko jël fu mu ko trouvé na ko jël boo fi nekkee ak fanati bëgg jàgg yenn fànnu xam-xam yi nga ne yow am nga te yow xamoo fi koñ bi nga dëkk xamoo fi murid bu mën a jàngale téere yooyu ki ko ki ko fi ki ki ko fi man am muqaddam la <laughs> yow nga ne boo man nag moom man wée jànge jaay ci bay yow eh, loolu man duma ko def eh, bu ko def moo taxit doo xam dara rek cela veut dire que doo xam dara doo xam loolu parce que ko fi mën a jàngale yow uniquement parce que tijaan la doo jànge ci moom wala si saa dangay waaru quoi saa te moo ko fi xam mooy yawit doo xam dara rek lay tekki léegi nag ñu toog noonu ba pare jàpp ne di samp suñu wopp jàpp ne xam nañ dara mooy li ñu xam non man nag seeka man che waa bi man cheikh bi moom bon sëriñ bee moom la bon kii man na maa dimbali ci yenn yi mais bon Khalil moom saa da ngay waaru quoi Khalil da ngay waaru hafizahullah man du ma mais nga toog bu dee lool moom rek ko fa mën a jàngale mais doo ko xam te mënoo ko am mooy doo ko xam kese lay tekki voilà léegi nag loolu rek la mooy ngay tëj xoolal day tëj buntu xam-xam yi ci sa kanam parce que ñoom diw ña ko yor bokkuñu bokkuñu doctrine hmm? xoolal boroom xam-xam yi ñoom ñoom imaam euh, al Bukhari rahmatullah alayhi ñoom imaam al Ahmad ñoom ñoo dañ ñoo am ay sëriñ yoo xam ne dañ naan rumiya bil qadar moom nee nañu moom ci qadar mooy dafa yoroon doctrine u qadar yi waaw wala ñu naan rumiya comme jabariyee yii waaw moom dañ ko ko doon moom jame nañ ko loolu te pourtant neewuñ moo kon bon ay wë ay xadiisam ci poubelle bi déedéet dañ koy indi ci seen téere yi ndax xam nañ ni waa ji xadiis yi mu solo jàppalewul mazhabam waaw te tamit nit ku dëggu la xaw nga waa ji nga xam ne moom dane ku def bàkkaar bu mag nekk yéeféer kooku foog nga ne moos xamul ne fenn bàkkaanu mag la ah kooku nga foog ne moos dina taxaw di fenn kon ah xawaarij bi nga xam ne xaarij yi bi nga xam ne jàpp na ne moom gis nga ku fi def bàkkaar bu mag yow anta ku fi def bàkkaar bu mag yéeféer ngay doon nga foog ne kooku dina taxaw xam ne lii bàkkaar bu mag la te tuubul quoi waaw deeta tuubul mooy boo defee bàkkaar bu mag yow yéefér dë mooy ne kooku noonu nga foog ne moom dina taxaw di def bàkkaar bu mag c'est moom affaire bi sax le mooy boo koy def li nekk yéefér loolu moo taxoon ñu ne Seydina Ali mooy kaafir la kon nag damuhu deretam dagan na moo tax ñu faat ko ñoom Seydina Muawiya moom it damuhu xalaal parce moom def na kabira yéefér la mooy ñuy tàpp noonu di di di di di di di jéeférloo saxaaba yu mag yi radiyallahu anhu yow foog nga ne kooku nga xam ne jàpp na ne bàkkaar bu mag yéeféer la kooku dina fekk kadib di kadib kooku du ko def mais ah mais nag il faut pas affaire bi nekk luy il faut pas affaire bi nekk loo xam ne day jàppale mazhabam ndax bu dee day jàppale doctrine am bi mu nekk loolu du loolu duñ ko wóolu saa mais da ngay gis demal ci boroom xam-xam seen sëriñ xam nga imaam Abdurrazzaq am nañu ko doon tuumaal loolu ba Yahya ibn Ma'in ne moo Abdurrazzaq mais bu ma ko fekkoon xaw man expression bi on sait temps yële maa ngi ko doon wax far far jàppatuma ko ko waaw mu bu ma ko fekkoon xaw ma lan ak lan teewul damay jël ay xadiisam muy imaam Abdurrazzaq as-Sam'ani mi ngay dégg gaa yi jam nañ ko ci lool est daa tax. ñoom ñu ne hee eh, kon nag fii eh, sa kii daal kon musannaf nañ ko taal ko am nan moom xam-xam man imaam Ahmad daal sama sëriñ bi Abdur Razzaq man li ma jële ci moom yëpp naa ko xotti ñoom Ali ibn al-Madini ne ah wo saay ñun daal saay Abdur Razzaq suñu sëriñ ah nañu xotti Yahya ibn Ma'in nan eh, la man bu ma ko fekkoon xaw fan ak fan lan ak lan ma ne du teemay téye ay xadiisam di ko jàpp kenn naan ma Abdur Razzaq rumiya bil lan yéen da a feeral voilà mooy loolu la loolu la kon nag nit doo tëjal sa bopp bunt boo bëggee nekk boroom xam-xam foo ne ñu koy jëlee waaw fii mu ne bari na sénégalais yoo xam ne jamais ñu déglu ab waa ak ñi salaf yi waaw jamais jamais sëriñu Màkka yi ah non mukk mukk mukk nee nag ba mu ko waxee la tëjal boppam xeetu xam-xam yu baree baree baree bare ci sunnaa yonent bi aleyhi bari ci ne xadiisu yonent bi aleyhi salaatu salaam xam-xam xeet fànnu xam-xam yu bari tëjal nga ko sa bopp waaw parce que suñu boroom dafa def bari na léegi xam nga ñun surtout boo gisee ñu naan ay affaire soufisme yooyu da ngay gis xam-xam ñoruñu li ëpp ci ñun xam-xam dañoo ñorul te li la koy njëkk mooy les têtes faale wu ñu xam-xam faale wu ñu ko ñoom affaire daraja la ñuy doxee affaire fii laa bokk ak affaire nañuy siyaar rek dina baax lépp dina baax waay waay ay gaa yi dem ngeen àjjanaat ay waay bu ngeen defee lii euh, sas wi def leen lii bu ngeen ko defee ci mais nekk ci xam-xam. mais loolu dañu koo talul taluñu ko taluñu ko ka ña ko ci tal di ko def daanaka gaa yu bari sax xamuñ leen gaa yu bari xamuñu leen te sax dañ leen dul déglu baa buñ leen dégloo mooy lu man da ñàkk rien boo xoolee décor bi rek boo sa première observation mooy ñii nii xam-xam ñorule en tout cas mooy ñi ci ëpp ah, pas ñëpp léegi yow nga nga teg foofu xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal salafis yi mooy gars yi moo mooy ñi sénégalais yi wooy wahhabi yi mais nag comme bëgguñu ko mais duñ leen ko woowe lan moo tax alxuraan nee na wala tanabazu bil alqab bu leen sànni wante ay sobriquet bu leen ñoo xam ne mooy koo xam ne tamit mbir mi bëggul ko mooy moom du wootewu lool te bëggul loolu am na nag ñoo xam ne fokk ñu wax leen loolu woo leen li ñu doon même bu dee bëgguñu ko parce que mënoo nekkub sàcc ba pare di sàcc saa su ne même sax doo ñëw naan ko tout le temps sàcc bi sàcc bi non doo ko wax mais am na ñoo xam ne bu dee dañoo nar a sànq nit ñi ñooñ fokk ñuy leeral na ñii dañuy sànq nit ñi sëriñ boo xam ne ñu baree ko topp. muy wax ay caaxaan rek gars yi jàpp ne li muy wax dëgg la mooy dee mu génn aaya ndeke li muy wax c'est diamétralement opposé kooku yow boo xamee amoo droit toog naan bon fitna day nelaw bugguma ko yee déedéet boobu da nekk ci obligation leeral nit ñi ne leen faites attention te boo koy def mooy jëmmu nit ki taxul ngay def du moom ngay ciblé déedéet du moom ngay ciblé de en tant que doomu aadama déedéet mooy li mu incarné di ko woote lool ngay wane ne lii nii ah def leen attention parce que jarul sax du tur képp ku leen wax lii wëkk lii wëkk lii wëkk mu wax demewul noonu de waaw wuute nag li nga xam ne moo moo am dëgg-dëgg te dalil yi ñu ngi nii wëkk nii wëkk nii mu leer ñooñ fokk fokk ñuy neen di foofu moom fokk ñuy wax gaayooyu waaw mais comme que gars yi ko leen wax wahabi mais pourquoi ñu naan leen wahabi wahabi wahabi ah xam nga xam nga ñeneen ñi lan lañ leen di woowe ñoom ñoom les suuf yi lañ leen di woowe est-ce que dañoo bañ suuf yi mais bañu yokkul ah kon nañ mooy ñoom nee ñooy salaf yi waaye mooy les salaf yi pas ñoom ñooy salaf yi mais mooy les partisans des salaf tatak seen lool loolu lay loolu la mooy ñoom seen lépp dañ koo kaleen lan la yonent mi aleyhi salaatu salaam surtout les trois premiers siècles ñoom lan lañ lay woon nit ñu baax ñi saxaaba yi taabi'in yi ci loolu lañuy kal seen lépp ñooy kooku nag mënoo teree teree loolu lay woo boppam woole leen loolu salaf yi voilà mooy ah mooy <laughs> nga xool côté boobu mais ñooñu xoolal Arabie saoudite rek xoolal moo wax monde politique bi gaa yi gaa yu démagogue yi waaw di tay tay lu boo ñëwee ñu naan xool leen seen buur yi ni ñuy def xool leen ñoo ñoo ñoo est-ce que ñooñu ñoo yor xam-xam bi ki la koy wax bu dee oustaz la moo ko tay moo gën a xam ne Arabie saoudite ña cheikh yi sore nañoo ñi nga xam ne ñooy buur yi am nañ ay lien parce que autorité bu amee cim réew nu man di demee l'islam moo ñu jàngal yonent mi sallallahu alayhi wasallam moo ñu jàngal ñu wàcc nit ñi seen wàcc waaye respecté leen ñun nag comme que ñun dañu nekk réew moo xam ne cafouillage fa am gars yi respecté wuñ kilifa xamuñu amuñu kilifa sax respecté wuñ kenn du autorité politique léegi moom dafa pire autorité religieuse yi sax gars yi respecté ku leen mais problème bi daanaka ci ñoom lu jóge waaw ci autorité religieuse yi seen ñàkk ñu respecté leen ci ñoom lu jóge daanaka waaw parce que li ñu fiy wane mu wuteek li fi seen maam yi nee woon loolu rek a tax gaa yi yab leen tegatuñ joxatuñ leen benn cër loolu seen problème la ñoom mais autorité publique kii euh, laïque autorité kii euh, nguur yéeg yooyu joxuñu ci kenn cër monsieur le maire kenn du ko jox cër monsieur le préfet ne ko noonu monsieur le ministre bu waxee monsieur le président mooy wax nga gis kenn taxaw fee waaw di ko sàllawlu ay waxul dëgg loolu xam loolu rafet na est-ce que loolu yow en tant que jullit loolu la lay jàpp nga ne loolu la yonent mi alei satu salaam moom mi waxoon Seydina Abu Zar ne ko alayka sam'a wa ta'a waaw maa ngi lay dénk dénk ak topp waaw boo amee njiit yoo xam ne dañuy jël sa àq waaye nag terewul nga jaamu yàlla yow jaamul yàlla di di di defal yow li la war te sa àq nga ñaan ko sa borom moo tax Seydina Abu Dar gis nañ waxoon ne woon man gaay dañuy wax bon Seydina Usman fan la ma dàqe ndax xub man maa préféré ñëw fii te nag gis nga <laughs> wax ko taal moo ci sax Imaam Buxaari bi gisoon nañu ah bàyyil ma yu wéra yi ngay dégg feneen mooy xadiis boobu ñuy wax Seydina Abdullah ibn Mas'ud boobu noonu dafa wérul voilà euh, gis nga mu ne man man laay bu ñu defoon abdan habashiyan jiite ma man Abu Dar wallahi la ata'tu wala la sami'tu wala ata'tu waat naa ci yàlla dinaa ko dégg te ay digal wa huwa man huwa sayyidina Abu Dar radiyallahu ta'ala anhu loolu la yeneen timale saab-saab jàngale mais ñun moom féttërlu ay xawaarij lañ ñun en général ñëpp ci ñun on est des on est des xaarij voilà ay xawaarij lañu ci comportement en tout cas te ci waxin boo seetloo am nañ keneen ñeneen ñoo xam ne seen wax jur ñoo xam ne ñoom lañuy wax waaw boo xoolee côté boobu nga gis Arabie saoudite xoolal yow bu dee am nga internet hein connecté ci site yi nga xam ne ñooy teg waxtaanu diine ci àddina bi nga gis ay Makka zaadaha tashrifan wa takrima nga gis xalaqaatu ah, kii duruusi xam-xam bi ci ngoon gi nga gis gaa yi niñ ci newee Medina Riyad fu ne ñu naan la cheikh diw mooy jàngale téere sàngam jour bu ne wala kii semaine bi cinq jours ci semaine bi même jusqu'au dimanche samedi yépp vendredi jour bu ne am na ay xam-xam ma ne ay jataay xam-xam yoo xamante ne ni mais mais manoo ko sax comparer bu dee ne objectif nga manoo comparer lool kon nag nan ngay waxe ne mooy mane ne <laughs> ma ne manuñoo gën a bëgg fu ñu nekk ñu ngi tudd yeneen tibaabee saab saab di julli ci moom di tudd alquran di leeral aaya di leeral xadiis nga ne gaa yi ci dëgg loolu mënoo koo wax te yow leeraloo dara yow da ngay nëx nëxal da ngay nëxalal rek waaw say nettali yépp dara wéru ci sëriñ diw nee na am na mag mu ne ci yooy nga ne keenaan keenaan la wabi sa wabil bil isnaadil muttasili fi awwalil kitaabi ilayhi qaala al imaamu al Buxaari rahmatullah wala al imaamu Muslim wala al imaamu Maalik fi muwatta'ihi haddathanaa Naafi' an ibn Umar an nabi sallallahu alayhi wa sallam mais kooku waxam ngay peser ngay jéem a toppal di di di jéem a meraleeg sa wax yow ay mag mu baax nee na mais defal comparaison bi vraiment da yow mais da nga naan mais eh, excusez-moi parce que loolu sax loolu gàntam loolu kabiira lay niroo ah. ah oui waxu yonent bi alayhi salaatu salaam bi gi ngay jéem a comparer waxu ay mel mag mu wax nee naag sëriñ diw nee na koo xam ne waxam yépp loolu la waaw wa bi sanadil muttasili gaa yi se déglu leen sanad ba ma leen waxoon ba ñuy tàmbali di jàng téere bi mu wax ko imaam Maalik jële ko sama sëriñ mu jële ciy sëriñam mu jële ciy sëriñam ba ci imaamu Maalik moom mu jële ji càllale yeen ci téere bi ñu yor ci càllale boobu ma leen waxoon xa ila e, e, min awalil kitaabi ilayhi jëm ci borom téere muy imaam Maalik qaala nee na moom imaamu Maalik ibn Anas haddasanaa na haddasanii wala haddasanaa Naafi' Naafi' mawla ibn Umar moo ma nettali an ibn Umar mu jëlee ci sëriñam Seydina Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an Rasulillah mu jëlee ci Yonent bi alayhi salaam mu hadiis kooku ngay tëkkaleeg ay mag mu baax nee na mais xam nga ne ñooñu yemuñu kii mu nga ca asamaan ya ha ñu nga ca suraya yow nag yaa ngi tax tax sara yow yaa ngi ca suuf juróom-ñaareelu suuf nga ne kii mu nga ca biddiw ya mais yem ngeen sax yem ngeen kon nag nan nga mën a taxawee di prétendre ne yaa gën kooku moo tax yooyu ay affaire la yoo xam ne waxi caaxaan la